rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wa saba'iin wa an an-Nawwaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu annahu qaala sa'altu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil birri wal ismi faqaala al birru husnul xuluq wal ismu maa haaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-naas rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz di ñëwaat ci jotaay bi ñu ci buntu bi ñu nekk bi buntu numéro 73 juróom ñaar fukk ak di wax ci baabu xusnul xuluqi bunt bi wax ci rafet jikko ah ci suñu gataay bi ñu génn nag ci garab gi ci tool bi garab gi ñu nekk gisoon nañ xadiis six cent vingt-trois juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak ñett mu ne woon wa an Sa'b ibn Jasaamata radiyallahu anhu annahu qaala ahdaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyyan walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko xaalis yi ci tegu dañu demoon ba koy jël waaye ñu gis ne finalement bàyyi ko moo gën parce que waxtu bi julli da doon dugg muy xadiis six cent vingt-quatre te gisoo jotoon nañ ko gis mu ne wa an an-Nawaas ibn Sam'aan mu ngi jëlee xadiis bii ci an-Nawaas ibn Sam'aan nekkoon taalibi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee sa'altu damaa laaj rasuulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam anil birri ci mbaax wal ismi ak bàkkaar fa qaala mu ne ma al birru mbaax husnul xuluq mooy rafet jikko wal ismu kanta bàkkaar ak lu ñaaw maa xaaka mooy la nga xam ne dafa nekk loo xam ne day amug gêne fii sadriki ci sa dënn waaw nga xam na day nekk ci sa dënn euh, waaye daal wa karihta te doo bëgg an yattali alayhi naas xam nga ne du lu baax moo tax bëggoo nit ñi di ko yëdd waaye wax naa la yenn façon nit la bañ ko doon gis ñi mel ni moom moom de façon ñoo bokk jikko te ñooy nekk doo di yàq li nekk seen caay-caay naas yooyu taxul ñuy wax ñi mooy naas yi nga xam ne naas yu baax yi ak ñi nga xam ne am na ci ñoom kersa ñu koy gis muy nekk ci loo xam ne jaadu mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko muslim al imaamu muslim abul xuseyn rahimahullah xadiis bi nag romboon na xadiis waaw lëkkaaleem nag li tax al imaam indi ko fi fii mooy bunt bi nga xam ne mooy wax ci xusnul xuluq yonent bay saar saam bi ñu ko laajee lan mooy albir da ko tënk ci xusnul xuluq rafet jikko waaw rafet jikko ci la ko tënk ah, moo doon xadis bi moo doon xadis numéro vingt-sept ci arba'un an-nawawiyya yi ñun gisoon nañ ko ci Riyad bi moo tax lépp loo xamante ne nii waroon nañ ko caa wax waxoon nañ ko foofu la dangay ngay dellu ci xadis cinq cent quatre-vingt-dix ci Riyad bi insha allahu taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi hadis numéro six cent vingt-cinq an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qala lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fahishan wala mutafahhishan wa kana yaqul inna min xiyaarikum axsanakum axlaaqan kon ah, muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu teg ci beneen xadis muy xadis bii mu ne wa an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas mu ngi koy jëlee ci Seydina Abdallah di doomi Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma saxaaba la woon baayam di saxaaba yàgg nañ ko fi gis sal na boroom bi gërëm leen annahu qaala nee na lam yakun nekk woon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi faahishan koo xamante ne nii ay waxam euh, wax yu génn gaam lañ ko mën a wax waaw faahish mooy koo xam ne français boo gisee nit koo xamante ne nii ay waxam daanaka ay wax yu ñagas rek lay wax waaw wax yoo xam ne ku ko dégg rek tëj sa gémmiñ ne waa kii nan la mën a waxe lool waaw français di ko wax vulgaire kàddu gu vulgaire yonent way sa sam nag loolu doonul woon jikkoom wala mutafahishan nekkul woon koo xam ne tamit da doon jouer di gar di di def ay effort ngir wax joo xam ne ju ñagas la ju génn gaam di génn ci moom wala jëf ju mel noonu xam nga am na ñoo xam ne dañuy jéem di jéem a taklif seen bopp ci lu bon bi yem seen bopp lu bon di ko entraîner ba far mel noonu mu ne yonent may sartaam nag ñaar yooyu yëpp melul woon noonu mu ne wakkaana nekkoon na moom rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu doon wax bokk na ci lim doon wax inna min xiyaarikum bokk na ci ki gën ci yéen ahsanakum axlaaqa ci gën a rafet ci yéen jikko mim bi nekkul bayaaniya nekkul kii bokk ñu ngi tudd tabaid tabaidiya bayaaniya la mooy du ne bokk na ci ñi gën ci yéen mooy ki gën ci mooy kii comme li nga xam ne xadiis yi ci biir yu imaamu Nawawi di indi ci biir te ma jumul tuddoon nañ ko bi weesu di wane ne ki gën ci yi ki gën mooy ki gën ay moo gën a rafet jikko te loolu la ko borom bi tagge moom mooy alayhi salaatu wassalaam wa innaka la ala xuluqin azim te dëgg dëgg yow la ala yaa ngi ci kaw xuluqin azim comme niñ ko gisa woon bi ñuy ubbi bunt bi yaa ngi ci kaw ay jikko yu kawee kawee kawee kawee kawe te màgg moom nag moo gën ci xeet yu te képp ku ko gën a niru ci jikko yooyu tedd yooyu la yàgg waaw kon mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari waaye na ko noon taalibin al imaamu muslim abul xusayni rahimahullah bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk ci jàngat bu njëkk mooy est-ce ko solo ñu al imaamu Ahmad seen solo na ko waaye na ko noonu seen taalibi al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Bukhari rahimahullahu taala moom indi na ko ci eh, eh, eh, ay bërëb yu bari. bu ñu jëlee bi nga xam ne moom la def ci kitaabul manaaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana abdaan mu ne nekkali nañu abdaan di abdallah ibn usmaan ibn jabala ibn abi rawaad abu abdirrahmaan al-ataki al-marwazi rahimahullahu ta'ala an abi hamza moom lañ ne abdaan bi dafa bari lu muy jëlee ci abdallah ibn mubaarak waaw mais fii an abi Hamza mu jël abi Hamza bin Muhammad ibn Maymun as-Sukari al-Marwazi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jël ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi an abi Wa'il moo ko jël ci abi Wa'il di Shaqiq ibn Salama al-Kufi rahimahullahu ta'ala muhadrab fekk woon na dund na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu koo gis an Masruuq Abu Waa'il mu jëlu ko ci Masruuq Masruuq tamit c'est pareil ñoom ñaar ñi ñëpp muxadram la mooy Masruuq ibn al-Ajda'i ah, Abdurrahmaan al-Hamdaani al-Waadi'i Abu Aïsha bokkoon ci taalibi Abdallah ibn ah, Mas'uud yu mag yi ak Sayyidatu Aïsha ak ñoom eh, kon li ngay gis ne fii nii ñaari muxadram mooy muxadram moo ko jëlee ci muxadram muxadram nag waxoon nañ la moom lañ la wax léegi nit la koo xam ne fekke na jamono yonent bi alayhi salaatu salaam mais jotu koo gis loolu mooy ci waa ahlul hadis waaye waxoon naa la bu dee waa littérature waa adab ñoom ñoo ne muxadram ñoom ay saxaaba la ñuy wax comme Seydina Hassan ibn Saabit radiyallahu anhu al ansaar yi nga xam ne dafa dund ci lislaam waaye dundoon na lu jiitu ci jaahiliya ñoom kooku lañ naan muxadram waaye waa ahlul xadiis nag waxuñu ko ki ñuy wax moom du saxaaba mooy dund nag yonent bi sallallahu alayhi boobu ñoo ko bokk ku ci nekk dund ngaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dee waa la dab kële gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba la alors que kii gisu ko ci waa ahlul hadith yi rahmatullahi ala al-jami' kon muxadram di abu wa'il moo ko jëlee ci muxadram di masruq ibn al-ajda'i abu aisha rahmatullahi alayhi an abdillah ibn amr moo ko jëlee ci abdullah ibn amr ibn al-as ibn wa'il ibn hashim ibn sa'id ibn sa'd ibn sahm muy Abu Muhammad al-Qurashi as-Sahmi rahimahullah wa radiyallahu anhu nekkoon taalibe Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom ak baayam radiyallahu anhu annahu qaala lam yakun an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam faahishan wala mutafahhishan fa kaana yaquulu inna min khiyaarikum ahsanakum akhlaaqan nii la ko al-imaam eh, daal di indi al-Buxaari kanta al-imaam Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ngi ko di ci kitaabu al-fadaa'il baabu kasrati hayaa'ihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathanaa Zuhayr ibn Harb wa Usmaan ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdadi Abu Khaythama rahimahullahu ta'ala wa Usman ibn Abi Shayba ak grand frère Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman euh, Abul Hasan al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Jarir mu nekk ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir Abu Abdillah al-Kufi qaadi la woon ad-Dabbi ar-Raazi euh, juge la woon rahimahullahu ta'ala an al-A'mash gis nañ ko sax an Shaqiq mooy Abu Wa'il Abu Wa'il mooy Shaqiq waaw Shaqiq ibn Salama euh, dañ koy woowee gis nga fële dana Abu Wa'il fële ci Imam al-Bukhari fii mu ne Shaqiq woon nañ la Abu Wa'il mooy Shaqiq ibn Salama ala al-Kufi rahimahullah bul foog ne ñaari nit la benn bi la an Masruq gis nga na annahu qaala daxalnaa ala Abdillah ibn Amr hiina qadima Mu'aawiya ila al-Kuufa voilà hadith bi alhamdulillah imaamu Muslim nii mu ko indi imaamul Buxaari indi na ko nii waaye Euh, euh, euh, ni la ko nii ci kitaabul adab baabun lam yakun an-nabi sallallahu wa sallam faahishan wala mutafahishan ñun jëluñ noonu boobu ñun kitaabul manaaqib lañ jël bi mu indi foofu ci foofee ci kitaabul adab foofu mook nii ko imaam muslim indee benn la dane masruuq dane daxal naa dañoo dugg ala abdillah ibn amr dañoo dugg ci abdallah ibn amr ibn al-aas fekk mu ñëwoon kuufa xëy na kañ qadima ba nga xam ne ci la dëgmal Muawiyatu Muawiya kan mooy Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams <laughs> waaw Saxr ibn Harb muy eh, eh, Abu Sufyan eh, boroom al-Harb sijaal doomam di abu di bi mu amoon ak Hind doomam la ak Hind bint Utba Abu Sufyan boobu doom ji mooy Muawiya mu ne nag kañ lañ dugg ñun Masruq ci Abdallah ibn Amr parce que Abdallah ibn Amr dëkkul woon Kuufa alors que nettali bii nii xadiis bii Kuufa la woon waa léegi nan la fa demee ah mu ne moom daa ñëwoon dañoo dugg ci moom waaw xiina qadima Muawiyatu ila al-Kuufa bi nga xam ne ci la Muawiya nekkoon xalifa ñëw Kuufa dëgmal Kuufa loolu nag mu ngi woon la 41 comme ni mu siiwee bi nga xamante ne nii ci lañu faat Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib moo doon xalifa jullit ñi léegi sauf que waa Sham lañ ne woon bawuguñ ko woon mooy lañ waxoon Seydina Ali ibn Abi Talib te ki leen jiite woon di Muawiya ibn Abi Sufyan te ni radiyallahu anil jami' ñun daal benn affaire am na ñi faat Seydina Usman moom ñu teg leen loxo teg leen li yàlla wax waaw te wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultaana waaw borom bee ne képp koo xam ne dañ laa rayal sa mbokk yow defal nañ képp koo xam koo rey ci tooñ te Seydina Usmaan dañ koo faat ci tooñ waaw kooku def nañ li waliyyihi sultaana waaw ka xam ne mooy nekk ca gannaawam te di mbokkam méngoo ay mbiram jox naa ko pouvoir ñooy la soit mu ne xisaas waaw mooy comme que dañ ma faatal sama mbokk ñu faat ko moom ki ko faat wala rek mu ne damay jéggale laaj di walla yu mel noonu kooku am na pouvoir boobu ñoom nag dañ la woon ñun lu ñu soxla mooy li ñun daal comme comme nañ choix ñi rey Seydina Usmaan ñu faat waaw comme ni ko boroom bi wax Seydina Ali ibn Abi Talib ne woon ne lool daa mën a nekk jamono ji gaa yi ñëw wër jàkka ji ñu nekk di jàkkaa yonent bi alayhi salaatu salaam wër ko nekk fi feesu del ci biir jàkka ji wër kër Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu xalifa yonent bi alayhi salaam waaw def fi liñ def ba far suñu xalifa loolu ñooñu nan lañ leen mën a jàppe ak ni ñu bari woon ñi jóge Sham non non ñi jóge boobu maanaam Misra ñi jóge Irak ak yooyu nan lañ leen mën a jàppe léegi dinañ leen jàpp mais pas léegi ndax loolu mënu la nekk mu indi woon a wute en tout cas bi nga xam ne Seydina Ali finalement ci la génn àddina <coughs> fële ca Kuufa euh, euh, ñu faat ko Seydina Ali ibn Abi Talib nekk xalifa ah, ah, léegi nag Muawiya ñëw Seydina Hasan daal di wax ak moom ñu daje fële ca Iraq ne ko gàttal mu ne ko dinaa la defal loo xam ne defaluma ko kenn waaw dinaa la defal te lii tudd nañ ko fan yii sax est-ce jar nañu koy wax ah. wax nañ ko fi ta temps waaw loolu wax nañ ko fan yii mais bon grave comme que tàmbali nañ li euh, ma disais que lii jaru ko woon euh, léegi daal mais mu ne ko dinaa la defal après mooy summi. summee ko ci xilaafa gi waaw daal di koy euh, koy jox moom mu jóge Kuufa ginnaaw bi mu waxaa waxtaanee ak ñoom mus Muslim na ñoom Abdallah ibn Jaafar doomu Seydina Jaafar yi waxtaan ak al-Husayn magam euh, kii rakab bi euh, après mu daal di jël njabootu Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di dem Muawiya nag ci boobu ci la dugg fi nga xam ne mooy Kuufa waaw muy la quarante et un muy amul jamaa moo tax ñu ko doon woo mi nga xam ne mooy atu atu mbooloo mi ndax keroog Seydina Al mi nga xam ne maamam alayhi salaatu wassalaam ni mu ko yëkkatee woon ci jàkka ji nii jumaawam ji eh, yëkkati ko di ko xool di ko fóon eh, eh, nekk ci minbar bi naan inna ibni hada sayyid waaw inna bani sama doom hada i sayyidun waaw moom moom eh, daa nekk koo xamante ne nii sang la waaw kooku noonu ndax la allah yonent bay saasaan tegoon ci ne ah amaana te amaana yooyu mooy anaamana yu nekk la waaye ñoom ñoo ñu teggu nag seen borom waaw ñu nekk di dogu ci yenn yi te pourtant borom bi wan na leen lépp waaw ndax teggin gu rëy gu ñu am ak seen borom amaana borom bi dina yéwénal diggante ñaari kuréel yu ci way ngëm yàlla yi ci jullit ñi kooku nag moo doxal loolu summee ko ci xilaafa gi bàyyi nguur gi nga xam ne moom moo doon xalifa xaqan li rasulihi li rasulillahi sallallahu wutu fi baayam di saydna ali ibn abi talib wutu fi saydna abu bakr radiyallahu anil jami' waaye mu def ko li hiqni dimaa il muslimiin ngir daldi préserver teet li nga xam ne mooy deretu jullit ñi tax moom Seydina al-Hasan fa jazaahu Allahu anil islaami xayra xayra waaw radiyallahu ta'ala anhu sibtu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jamono jooju nag la Seydina Muawiya dugg Kuufa bu duggee Kuufa bokk ci nit ñi mu saxaaba yi mu Seydina Amr ibn al-As di bàyyi Abdallah ak Abdallah mi ak ñoom al-Mughira ibn Shu'ba ak délégation yu mag léegi euh, Seydina bi biñ fa ñëwee noonu nag Abdallah ibn Amr ibn al-As nii ci boobee la ko la ñoom Masruq ñii ñëw seet si ko ndax ñoom fa lañ dëkk ay al-Kufi ak ñoom Shaqiq ñii nii wax nañ ñoom ñëpp mais Shaqiq hadis bi ci di Abu Wa'il ci Masruq la ko jëlee ndax Masruq ñoom ñoo fa demoon ñoo demoon seeti Abdallah ibn Amr ñu gis ne boroom xam-xam boo ko déggee ci dëkk rawatina dëkk bi nga dëkk ñu ne la ah am na boroom xam-xam bu fi nekk boo xam ne daf fi ñëw boobu war ngaa xar sa tànk tubéy gaaw ngir dem seeti ko ndax yiw kese nga fay jële te dem di seeti boroom xam-xam jaamu yàlla bu rëy la waaw moo saxaaba yi doon jóge fu nekk ci kaw suuf ci bilaadul arab fu nekk ñëw di fekk ci yonent bi alayhi salaam ci dëkkam bu sell bii di Taaba di Tayba di madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon loolu ah saxaaba yi noonu lañ meloon ak seen sang di suñu sang alayhi salaatu wassalaam waaye it seen taalibe yi noonu lañ meloon ak ñoom ah, Seydina Masruuq ñoom ñii ta bi muy dem du moom kese waaw mu def délégation loolu dafa baax dem seeti boroom xam-xam bi nga xam ne ñëw na seen dëkk waaw yow bu ngeen ñëwee ci dëkk bi ak moom rek dëkk ak moom rek noonu ngeen war def yàlla tere nag yow koo xam ne dëkku fi dafay ñëw seet si ñëw fi ci seen dëkk bi mu ñëw fi profité leen waaw waaw faxtan mu way way profité leen waaw yoo xam ne da ngeen koy bàyyi muy jàll ñooñu ay tool lañu yu du jeex yu xeetu foyteef yu nekk yu la mën a jariñ mu ngeeg ñoom gaawal nga dem witti ci waaw bi awnillahi wa minnati lu witti ci sant ko yàlla tabaaraka wa taala te nga bañ a nekk ku rëy naan man amoon naa ay sëriñ sàngam sama sëriñ yi ci dëkk bi beneen sëriñ ñëw fi beneen borom xam-xam ma dem di ko seeti xanaa doyloo ma leen loolu waxi jaahil la waaw loolu waxi jaahil dëgg nga waaw ñoom Masruq ñii da nga foog ne foofu amul woon i saxaaba avant ñu ne woon Seydina al farañ fa lañ nekkoon ah, Seydina al-Hasan moo jël buub ak ñoom Abdallah ibn Jaafar ñëpp ay saxaaba lañ ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp la jël yóbbu Medina am na ñeneen saxaaba yi fa des te ñoom Masruq nekkoon avant te dina jamonoy Seydina Usmaan jëlee nañ ci moom am na yeneen saxaaba yu fi nekk voilà ñun ñooñu doy nañ ñoo ah. voilà. ay Abdallah ibn Amr fan ah waaye garaawul ko ah ñun dañuy yem ci ko suñu sëriñ lii nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaw ah, loolu ko muus ko muusut moo koy wax ak koo xamante ne ni waaw léegi tëjal na sa boppam xam-xamu sëriñ boobee du ko am waaw. waaw xanaa mu fekk ko ci keneen te sax loo fekk fekk ci keneen kii mën na am sew sew yu keneen ki am waaw te lépp daa nekk nuroon ala nuur leer la ci kaw leer kon al imaam mu ne kon euh, euh, xiina kon daxal naa ala abdillah mu ne dañoo dugg ci abdallah ibn amr ibn al-aas xiina qadima muawiya kon ci délégation muawiya bi la quarante ila al-kufa fekkoon mu ñëw kufa fa zakara rasulullah biñ ñëwee it gis nga sëriñ bi it li mu def nekku fi di leen tuddal boppam ak di gundi boppam comme ni nga ñenn nga di defe waaw lépp nekk waxtaan woo xam ne boo seetlee seen affaire kese waaw waaw boobu moom ñu ngi woon nangam ak nangam te waxu ko ngir jàngale de puukare kese kooku moom daa matul dara moom waaw sauf que ñu mel noon dañ leen di jàpp parce que doomu diw lañu waaw nga xam ne seen waxtaan yépp boo ko seetloo lépp day tourner ci ñoom rek ñoom daal jooy héros yi ñoom daal moo fi gën a màgg waaw keroog ñu décanté woon situation sàngam tout temps ci loolu la nekk façon yu mel noonu jar nañoo moytu waaw kii bi ñëwee ñoom itam dem nañ ci ku ko mat waaw bi ñu dikkee fa zakara rasulullah mu tuddal leen ndawal yàlla li sallallahu alayhi waaw allahu akbar di ci waxtaanal mooy taalibe yi buñ defee li ñu war a def yow sëriñ bi defal li nga war a def waaw mënuñoo ñëw sa kër ñëw seet si la wala sa jataay ngir li nga xam ne moom la la yàlla dénk ci xam-xamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi waaw muy xam-xamu yàlla te xam-xamu yàlla mooy xam-xamu bi nga xam ne moom la jox yonent bi alayhi salaam yow nga ñëw amoon dara looy wax ak ñoom ngay wax ak ñoom politique walla iyaazu billaah waaw ngay wax ak ñoom politique ba njàng ma ñu léeg-léeg da ngay kale sax am njàng moo xam ne ñoom dañ koo kale ñu xam ne lii moom bés bii moom lañuy def ñu agsi moo xam fañ koy defe wala sa kër yow sëriñ bi wala fa ngeen koy daje waxtu wa tàmbale ngeen nekk ci waxu politique waaw muy waxu kasaw kasaw gu doo xam ne amalu leen njariñ te taxu leen a jóg waaw bu dee beneen jamono boo xam ne loolu ngeen di wax ngeen waxtaane ko te loolu sax du lu gën sëriñ bi nekk ci di xuus ñoom lool waaw waaw ndax wax ci ay nit kese la waaw wax ci ay masaa yi day nit walla ci ñun def baaxul mooy bu boobaa yow fàtte nga sa bopp yow fàtte nga sa bopp waaw di commenter nag jàpp na yow daal yow moom yow moom kii nga walla sa waay ku nekk di wax ci ay nit rek ba léegi yaa ngi wax ci ñoo xamante ne nii ah bu dee na wax nga leen loo leen waru la wax ñoom duñ la ko baal te fan nga leen di gis di leen jéggalu waaw kon yooyu yëpp moo nekk yoo xam ne yu yu doy waar yoo xam ne da nga koy gis waaw mooy bu taalibe yi defee li ñu war a def présent la leen tax a jóg muy xam-xamu yeneen bi sallallahu alayhi xamal leen ko waaw bu leen fi nekk di wax ak leneen bu fi nekk di wax ak ñoom mbay meeg tool yaak nangam ak nangam déedéet ëndiwu leen fi waaw loolu mooy yi nga xam ne xam-xam leen tax a jóg <coughs> ngay xam ne ngay gis gaa yoo xam ne moom ñoom buñ nekk sëriñ bi yooyu rek la ñuy waxtaan seen affaire àddina mais sauf que ñooñ boo seetloo en général sëriñ bañ koy def sëriñ boobu it matul lim doon waaw matul lim doon te tamit buñ waxalee dëgg ñu bari ci ñu mel noonu xam-xamu diine amuñu waaw ñoom daal liñ leen toppe mooy seen maamu du diw waaw léegi nag koo parce que rek mooy maamu may diw waaw kooku moom bala neexee nga wax ak moom mbay mi rek ndax de toute façon loolu la xama waaw de toute façon loolu la xam mbay mi la gin a xam laa wax ay yëgul li xew ci dëkk bi moo la gën a xam actualité néegam bi muy tëj yooyu rek lay seetaan nga naan la waayow moo la gën a xam li xew ndax ay mbiram fu mu naree yàqoo xam na lan lay def ngir mu bañ a yàqu xam na ministère ya muy dem ñan la war a woo loolu fan la ko yëgee bu dee na yooyu yëpp xamu ko woon ah waaw léegi nag koo topp ngir loolu waaw kooku moom boo demee man ngeen a waxtaane mbay mi wal iyaazu billaah ak sa cantine yeeg na la defaral sa ajjanaak yooyu ajjana sax pare na moom boobu waa ji moom jébbaloo la jàpp ne am na ko waaw lépp di mbiru àddina waaw gis ngeen ñi ko mat taalibe yoo xam ne xam-xama leen tax a jóg ñëw seet ci boroom xam-xam ba mu ñëwee fa zakara rasulullah waaw am na ñoo xam ne it dañuy wow di kiree ñëw ngir xam-xam-xamu yonente bay sa sam ñu ko ñoom ñuy wax maamu seen maam kese bu doon sax seen maam la ñuy wax ci seen maam daa jëm ci njàngalem yonente balay sa sam mais du doolu non non ngir rek gaa yi gën a dagg ci seen maam bu ko defee addiya yi nga xam ne moom lañ war a joxoon maamam bu fi woon moom lañ koy jox loolu yëpp amul njariñ non kii nag tuddal leen yonent bi alayhi salaam waaw di leen nettali ci mbiru yonent bi alayhi salaam fa qaala ci la waxe moom Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu waaw mu ne lam yakun rasul lam yakun faahishan wala mutafahishan wa qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min xiyaarikum ahaasinakum axlaaqa waaw waaw <coughs> kon nag mu ngi noonu kon mbir maa ngi nii gis nga kon ginnaaw taxriij bi xadiis bi ah dañ ciy gis li nga xamante ne nii mooy comme li Imaam An-Nawawi wax suñu lëkkaaleeg bunt bii di wax ci rafet jikko di muy saraali ci al-Minhaaj Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne fiihi al-hassu ala husni al-xuluq xadiis bii Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu nettali ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na ci di ñaax nit ki ci rafet jikko wa bayaani fadilati saahibi waaye di leeral ngëneelu boroom jikko yu rafet ndax wa huwa ta loolooy sifatu anbiyaa illaahi ta'ala wa awliyaa'ihi mooy melooy yonent yi alayhimu salaatu wa salaam waaw allahu akbar wa awliyaa'ihi ak parandoowam yi waliyum la radiyallahu anhum waaw léegi mu ne Imaam An-Nawawi qaala al-Hasan al-Basri mu ne al-Hasan al-Basri de nee na rahimahullah haqiiqatu husni al-xuluq al-xuluq badlu al-ma'ruuf wa kaffu al-adaa wa talaaqatu al-wajh waaw mu ne al-Imaam al-Hasan al-Basri de rahimahullahu ta'aala nee na li nga xamante ne mooy dëgg dëgg liy wane ne rafet jikko ah mu ne mooy badlul ma'ruuf lépp luy njëkk yiw da nga koy yulli pare di ko defal nit ñi di ko defal jaamu yàlla yi wa kaful ada lépp luy lor di mën a tukkee sa sa loxo sa lam nañ sa lépp nga fegal ko jaamu yàlla yi wa talaqatil wajhi fu ñu la gis sa xar kanam di nay yi di leer Allahu akbar léegi al imaam mu ne wa qaala al bil jamiil wal bashar rafet jikko mooy di jaxasoo nit ñi ci lu rafet dong ak ak mbëgte wa tawaddud lahum ak di leen ñeewante wal ishfaaq alayhim am ci ñoom ak cofeel bu rëy waxtimaalihim ak di ngaar dajjoo sépp loo xamante ne ni lu dul noonu luñ la def la nga man koo ngaar dajjoo supporté ko te yàlla tax wal hilm anhum was sabr nga nekk koo xam ne da ngay ñeewante ci ñoom di leen yërëm waaye was sabr alayhim fil di leen muñal ci jamonoy metti yi nga xam ne yu naqari moom laa lay dal di jële ci moom nga muñ waaw ak boo mënee fayu ak loolu yëpp nga mën a muñ wa tarkil kibri wal istitaalati alayhim bañ di rëy rëylu ak di yuqamte ko lu seen kaw waaw ak tamit di moytu li nga xam ne alxalat waaye mooy wax ju ñaaw te ñagas wal ghadab wal mu'axada ak mer yoo xam ne dara yàlla taxu ci sa bopp kese la wal ak réactionnaire lu ñu la def amul muñ dara lu la waay def nga nga kumb ko dëbbin ma rukkin ko ko déedéet waaw lu ñu la def doo jéggale mukk doo jëlale kon nag loolu loolu lu garaaw la loolu nga gis kon lëkkaale bi yonent bi alayhi salaam fii dañoo wan ne ndekete yoo waaju rafet jikko kooku mooy ci gën ci xeet inna min xiyaarikum ahsanakum wala aha min ahasinikum axlaaqa waaw boo bëggee xool ku gën mooy mooy ci gën a rafet jikko te waxoon nañ la kon nañ ko gis ci biir xadiis allahu akbar waaw kon nag yonent bi alayhi salaam te loolu sayyidatu Aisha daal dina koy nettali xadiis bu mel nii waaw xadiis bu mel nii mu ne moom Seydina Sayyidatu Aisha comme ni ko al imaam at-Tirmidhi soloowe euh, Abdallah euh, euh, Abi Abdillah al-Jadali rahimahullah mu ne damaa laaj sa'altu Aisha an xuluqin nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lam yakun faahishan wala mutafahishan wala saxaaban fil aswaaq wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'a walaakin ya'fu wa yasfah al imaam kon mu ne damaa laaj. Abu Abdillah al-Jadali sayyidatu Aisha ne ko ne ci jikko yonent bi alayhi salaam laaj ko ci mbir yonent bi alayhi salaam mu ne ma ah, ci jikkoom nekkuloon faahishan faahishan al imaam al haafiz eh, eh, Ibn Hajar mu ne ay naatiqan bil fuhsh nekkuloon kuy wax wax yoo xam ne wax yu ñaaw la mu ne wa huwa ziyaadatu ala al-hadd fi al-kalaam sayyi mooy jéggi daye ci wax joo xamante ne wax ju ñaaw la mu ne wal mutafahish al-mutakallifu li zaalika mooy nga xam ne day jéem a di chargé boppam di yen boppam di wax ay wax yu ñaaw di chercher ay mots yu ñaaw di ko wax ak wax gu ñaaw waaw. waaw ay mu ne lam yakun lahu al-fuhsh xuluqan wala muktasaba waaw. mu ne lim ci jublu kon mooy yonent bi alayhi salaam hadith sayyidatu Aisha bi na ko noon ibnu Amr ibn al-As radiyallahu anhuma woon wax ju ñaaw nekkul woon jikkoom waaye nekkul woon loo xam ne da ko doon sàkku ndax jikko ñaar la soit loo xam ne borom bi da la ko bindee nga mel noonu wala yow yaay def ay effort ba am ko lu ñaaw yooyu nag borom bi bindewu ko woon du jikkoom te masu ko doonul woon def loolu di ko jéem a am kon nag mu ngi noonee kon sayyidatu Aisha ne nekkul woon lam yakun faahisha wala mutafahisha wala saxaaban fil aswaq nekkul woon ku yuuxu tamit ci marché yi <laughs> waaw yuuxu ci marché yi wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a yow lañ doon wax tarkul mu'aaxaza gi imaam kii al-qaadi Iyaad doon wax rahimahullah mooy du fayalu ñaaw lu ñaaw xanaa borom bi ne waxul wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa' billatii hiya ahsanu sayyi'a lu ñaaw ak lu rafet ak lu ñaaw duñu yem del jañalu yi nga xam ne lu ñaaw lu rafet yonentu ay saa saa noonu la meloon doonu loon fay lu ñaaw lu ñaaw waaye li am yaafu da doon jéllale waaye sax doon jéggale doon baal doon pardonné kon nag mu ngi noonee moo tax euh, euh, euh, Seydina Anas tamit wax na lu mel nii waaw moom lam yakun mu ngi ci imaamul Buxaari solo na ko ci saxiix bi ci kitaabul adab lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa wala fahaashan wala la'aana yonente bi alayhi salaam nawul woon saagakat ngañaatekat waxkatu lu ñaaw déedéet mukk waaw nekkul woon rëbbaatekat kon yii yëpp day wane ne affaire bi loolu la moo tax yonente bi alayhi salaam ah jikko yu rafet yii nga xam ne moom la ne képp ki gën ci yéen mooy ñooñi ku am jikko yu rafet yi loolu la waxoon ne ci xadis boo xam ne imaam Ahmad moo ko solo muy xadis Mawlana Abu Hurayra taw tudd nañ ko fan yee mu ne woon innamaa bu'ithu li utammima saalihal axlaaq dëgg-dëgg borom bi daf maa yónni ngir ma mottali saalihal axlaaq yi rafeti jikko yi al imaamul Bazzaar rek dina ko ci beneen wàll boo xam ne foofu makaarim la wax innamaa bu'ithu li utammima makaarimal axlaaq diggante à la place saalih waaw moo tax sayyidatu Safiyya bint Huyay nekkoon soxna ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu anha mu ne maa ra'aytu ahadan ahsana xuluqan min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne masumaa gis kenn ku gën a rafet ay jikko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ci hadiisu imaam Muslim bi tuddoon nañ ko fi tamit ay jamono biñ laajee ci jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne kaana xuluquhul qur'aan li ghadabihi wa yardaa li ridaahu mu ne li nga xam ne moo doon jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam alqur'aan da doon mer ngir boroomam waaw bu mere rek boroom bee tax wa yardaa doon gërëm li ridaa ngir ngir gërëmu boroom bi gërëm moom la gërëm kon lii mooy di pousser di ñu ñaax ci ñu rafet jikko bu ñu bëggee nekk ci ñu gën te nag borom bi dana li yabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ja'alna ma'al ardi zinatan danaa def li nekk ci kaw suuf muy taaral suuf ngir ma daal di leen nattu anak kan moo gën a rafet jëf te rafet jëf yooyee jikko yu rafet moo la koy may sinon say jëf du rafet walla iyaazu billaah kon ci borom nga xam ne dañuy roy yonent bi alayhi salaam ci waxoon ñaan yu am solo yi mooy borom bi may loolu <coughs> ko xam ne dañoo matale dañoo loolu lu am solo la jaam bi nag dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu gis hadis 626 di hadisu